<laughs> waaw <laughs> waaw am na ñoo xam ne dañoo dund dund nañ ba fekke sax jamono yi muy neexe mais ci xaalu ñoom Seydina Musab lañ def ah oui ma waaw Seydina Abu Dar <laughs> Seydina Abu Dar Seydina Abu Dar comme ñoom Seydina dund même ba yee xam ñoom jamono yi Seydina Usmaan la génn àddina jamono yi waa dëkk la tuddee yoon mais moom mu ngi desoon ci li newoon noonu dunde moo Seydina Abu Dar radiyallahu anhu mu nga gaañu fa rabata ndeysaan Eh? moom dong waaw moom njaboo mook soxnaam ak benn koo xam ne moo ko doon liggéeyal kon nag mu ngi noonu ko quoi ñooñu moom si ñooñu la bokk même bu dee ne ñëlee ko njëkk a gaañu mooy ci xaal boobu noonu moom génn ci am ñoo xam ne nag ñoom amoon nañ ay alal waaw comme ñoom Seydina Ibn Umar radiyallahu anhu amoon nañu waaye ak ñeneen ñoo xamante ne doon def ay commerce di am waaye di jëli alal yoo xam ne dañ ko doon am ci li nga xam ne mooy. ubbi xare yeeg ak ubbi yi ñuy ubbi e, diine dëkk yeeg yooyu comme ñoom Seydina Abdurrahman ibn Awf ak ñoo ñëpp ak Seydina Xabbaab nii radiyallahu anhu am nga Seydina Xabbaab mu ngi gaañu Kuufa jamonoy Seydina Ali ibn Abi Talib ne xali xalifa ci la génnaat na radiyallahu anhu kon mu ngi noonu rek moom e, loolu la quoi loolu nag euh, li taxoon ñoom nag ñu doon kii parce que xam nga yonent bi saa dafa benn xadis boo xam ne imaam Muslim soloo na ko rahimahullah loolu moo gënoon tax ñoom euh, ñu doon ñu doon ñu doon xaw a affaire boobu ñoom ñi desoon Seydina euh, façon Seydina al-Xabbaab yi nga xam ne borom bi leen ubbi lool mbir yi ndax Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu dafa solo xadis boo xam ne mu ngi ci. musnadu imaamu Ahmad mu ngi ci sunan Abu Dawud waaye al imaamu Muslim rahimahullah da koo solo. Sayyidina Abdallah ibn Amr mu ne Yonent bi saa saa nee na ma min ghaziyatin taghzu fi sabilillahi fa yusibuna al-ghanimata illa ta'ajjalu thuluthay ajrihim min al-akhirah wa yabqa lahum ath-thuluth wa in lam yusibu ghanima tamma lahum ajruhum Yonent bi alayhi salatu wassalam mu ne ma min mooy amul benn mbooloo moo xam ne dañoo jóg ngir xare taxzu mu xare fi sabilillah ci yoonu yàlla fa yusibuuna al ghanimata ñu daal di jote la nga xam ne mooy ghanima mooy euh, njëgg butin de guerre illa mooy euh, butin de guerre looy jële ci xare bi jële ko ci loxoy yéeféri illa lu dul ta'ajjalu sulusay gaawe nañ leen fay leen fii ci àddina sulusay ajrihim seen deux tiers seenu pay minal aaxira ci lañ waroon a jox alaaxira jox nañ leen ñaari fii wa yabqa mu des lahumu sulus benn xaaj bi dese leen nag moom lañ leen di fay ëllëg wa in lam yusibu bu dee dañoo dem xare ji amuñu benn màng maanaam digg màng euh, butin de guerre bi ñuy jële ci noon yi euh, tammalahum ajruhum bu dee dañoo dem amuñu dara nag xare ji waaye jëlewuñ fa benn butin de guerre mais faatuwuñ ñëwaat ñooñu seen pay day mat sëkk kon mooy ganima bi comme si daa am lum leen luñ leen luñ leen avance la voilà mu ngi mel ni ñu ne la waaw yow am nga fi salaire de waaye naa la ci da ngaa bëgg ma avance la ci aywa avance naa la ci nii ma avance la deux tiers sa salaire lu mel noonu la loolu nag eh, hadis boobu nag daa tax yenn borom xam-xam yi nag da leen a jaaxal ñu waaye yow lii loolu <laughs> ah ñaari hein non est-ce bi loolu la loolu nag daanaka <laughs> yenn boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di kii ko di di di di di remettre en cause hadis bi ñenn ñi bon naan hadis bi est-ce na mais ñooñu mooy ñu xamul hadis ah voilà <laughs> voilà loolu mooy il faut que ça soit clair mooy ñi nga xam ne xam nga day am loolu dafa am dafa am boroom xam-xam yoo xam ne boo ay boroom xam-xam lañ mais boroom xam-xam mu fiq lañ. ba pare bu nee géejuwuñ ci li nga xam ne mooy xadiis euh, ñoom léeg-léeg lañu xam bu xawee wuteeg xadiis yi xadiis bu ñëw xaw wuteeg lañ jàpp ne wow am na leneen loo xam ne siiw ni ci ñoom ñu jàpp ne est-ce kon lii wér na alors que wér na kay waaw <laughs> waaw léeg-léeg tamit mu dal waa xadiis waaw léeg-léeg ñu gis loo xamante ni wax joo xam ne jógawul ñoom ci li ñu miin seen yoon yi waaw euh, lenn ci ñoom quoi ñuy daal est-ce affaire bi am na quoi voilà est-ce lii am na waaw mooy comme xadis boobu xadis mu tamun wax jooju sax imaamul Buxaari sauf que wax ji mooy ci wàll càllale jokkaloowul mooy eh, lii eh, imaamu Zuhri moo ko doon wax rahimahullah eh, bi nga xam ne ci lay wax yeneen tubaab yi saa saa mooy jamonoy fatratul wahyi bi nga xam ne wahyi bi daa jekki arrêté ah yarmil jima jibaala muridan ramya jussatihi voilà boobu borom xilaas di wax. ne <laughs> loolu hadis imaamu Zuhri bi muy nettali hadis bi moom da ko see wax après nag ñenn ñi ne bon hadis lii jollo jokkaloowu la imaamul Haafiz Ibn Hajar bon leeral na affaire boobu loolu taxuñoo jóg c'est juste pour walla léeg-léeg tamit waa hadis am lu mel noonu dal leen euh, bon te euh, ne Yonent mi alayhi salaam da doon mooy fatara fat jamonoy wax yi nga xam ne wax yi bi daa jëkkoon arrêté waaw yonent bi alayhi salaatu salaam euh, Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam daal di wul woon ñëwati waaw mu jekki ñëwatul woon diitu déggatu ko wóor gisatul Seydina Jibril alayhi salaatu wassalaam xemmem googu nag ak loolu nga xamante ne nii moom la xemmem kaddooy boroomam waaye di ci takku mer ndax gëj koo dé ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak sawq mooy xemmem ndax gëj koo dégg ndax lu neexe loolu ak liñ ko doon wéttalee loolu taxoon ba yonent bi alei salaatu salaam da doon yéeg li nga xam ne mooy aljibaala <laughs> mooy montagne yi bëgg sànni boppam waaw loolu euh, euh, borom xam-xam ni léegi da ngay gis ñenn ñi ne waaye yow en plus gars yi li ñu bëgg wax yonent bi alei salaatu salaam daa bëggoon a xaru non non non mais ñoom ñoo ko dégg noonu kan moo la kan moo ne loolu daa bëggoon a xaru du xaru déedéet loolu du xaru ah ah non non non non non moo tax eh, kii leeral na affaire boobu ah Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh waaw waaw ah Cheikh Abdul Aziz ad-Dabbagh sëriñu al Ibriz doon na leeral affaire boobu naan loolu benn xaal la boo xamante ne nii. nit ki nga xamante ne maftuhun alayhi la booy borom bi ko ubbi te yonent bay saa saam mooy se mooy sangu ñooñu te kenn duy ubbi borom bi du ubbi kenn ci boppam lu ci yonent bay saa saam ngay jaar waaw moom ñooñu xam nañ affaire bii waaw nga xam ne moom la hadis boobu di wax même bu dee da mooy ci biir càll dañ ne ñoo lii imaamu Zuhri moo ko wax te affaire bi càll euh, euh, euh, daal diwul jokkaloo comme lële waaw loolu noonu ki nga xamante ne loolu moom da koy yëg ak yëg-yëg la ak façon xusn la waaw moo tax ya'lul jibaala ya'lu waaw pas yarmil jibaala ya'mu ya'lul jibaala ya'lul jibaala waaw ya'lu ya'lu da doon yëg waaw ya'lu la ya'lul jibaala muridan ramya jasadihi huznan ila al-ard lawla ar-ruhu dhur-rakham voilà voilà loolu mooy da doon yéeg montagne yi muridan nam ram ya justati yi sànni yaramam ni xusnan ilal ardi mooy sànni ndax njàqare sànneeku jóge ci kaw sànneeku ci suuf waaw tey bu du doon ar ruux waaw loolu mu ne gis nga loolu noonu xam nga lan la ab yëg-yëg la boo xam ne ab réalité la ab xaqiiqa la boo xam ne ki ànd foofu moom xam na mbir mi mu ne moom xam naa koo xamante ne nii mu ne gis nga loolu gis ko mën na sànneeku noonu quatre vingt dix pour cent euh, quatre vingt dix euh, fois te loolu du ko wàññi dara waaw <laughs> mu ne moom xam na ko alors que léegi xam na ko ko mu xam kan la mooy boppam la <laughs> moom ci boppam <laughs> koo xam ne borom bi xam sa voilà loolu mooy yow dund nga loolu xam nga loolu bi nga xam réalité boobu liñ ko xam ne ñi ko xamul wala bon dañuy euh, waaw parce tamit kenn mënu leen a wax euh, leneen ñoom aala yi yor ci loolu la ñu jugé voilà lii ci wàllu xadiis nangam ak nangam wax nañ dëgg kon affaire baa pour dire que euh, léeg-léeg loolu la moo tax ma ne la fii nii attention ñi nga xam ne ñoo jéema naan xadiis bii nii bon xadiis Seydina bu ibn al-As bi Abdallah ibn Amr non waaye loolu mooy la ah ah ndax ganiima gi kat ah ah yeneen tubay saa saam gisoon nañu xaalis boo xam ne da eh, ki nga xam ne day jihaat ci yoonu yàlla day dellu soo amu dellu eh, eh, am minal ajri wal ganiima bu delloo day am dina am pay waaye dina am ganiima voilà ñu ne loolu nag moo gën a siiw mooy affaire bi te boobu mu ngi saxiixayni alors que bii da waaru quoi ah! ci imaam Muslim kesal al imaam al al al Haafiz an-Nawawi nii ci al-Minhaaj bi muy xadis bi bi ma min ghaaziyatin taghzu fi sabiilillah foofu dane <laughs> déglul <laughs> mu ne xam nga man leen di benn leen lent moo tax ñooñu day waay xadis bi est-ce que wér na ax wérul waay ax ax bala ñu ngeen wax way mu ne <laughs> imaamu euh, an-Nawawi rahimahullah mu ne maana al-hadiis bi waaw lii maa ngi bëgg a wax la waaw déglu fa sawaabu alladhi laa yajuuzu laa yajuuzu ghayru waaw mooy lii wér ci dégg-déggu hadis bi ak li muy wax mu leer nga xam ne mënoo ko fee tegg di dem ci leneen loolu mën na ne beneen bi ci mënu ci am anna al-ghuzaata kene xarekat yi idaa salimu aw ghanimu yakunu ajruhum aqalla min ajri man lam ah, eh, eh, eh, yaslim waaw aw salima walam ya'lam mu ne hadith bii lii lay de kër ñi nga xam ne ñoo dem xare gi ci yoonu yàlla bu nee ne dañoo daa faa dem mucc xare kenn faatu leen ba pare ñu amee fa màng gañe gaaya yéeféer jël ñooñu seen pay moo gën a néew pay ñi nga xam ne bañ demee ñoom dañ leen a faat xarekat bi nga xam ne ba mu demee dañ koo faat wala boo kenn faatu ko waaye dañoo dem amuñu benn butin de guerre xare nañu ko exéco la wala yéexee xare nañu après ñu daw mais jëluñ ci ñoom dara ñu daal di dellu te amul mu ne ñii xam nga moom ku mel nii dana la moom itam dina am payam <laughs> voilà <laughs> ndax amul ganima mel ne ganima bi mooy dañ la koo avance li ñu doon mu ne wa anna al ganimata hiya fi muqabalati juz'in min ajri ghazwihim te ne hadith bi lay wane ne kon màng mi ah en échange la mooy li ñu doon wax daa nekk ci kanamu lenn la pay gañ leen war a fay lenn benn wàll la ci waaw te comme que fay nañ leen ko fii am nañ ci manque butin de guerre mu ne fa ida xasarat lahum buñ ko amee nag faqad ta'ajjalu thuluthay ajrihim al murattaba ala al ghazw deux tiers pay ga nga xam ne moom lañ leen di fay nga xam ne moom lañ teg ca xare gañu xare dañ koy am wa takunu mu nekk nag hadhihi al ghanimatu min jumlatil ajr màng mañ fa am loolu ci dafa bokk ci mbooloom li nga xam ne mooy ci pay gi leen di fay mu ne lii nag wa hada muwaafiqun lil ahadith as-sahiha a mashhura an as mu ne li nag mooy li nga xamante ne hadith bi ak déggin bii ma la wax ne lii kese la mën a am moom moo dëppook hadith yu wér yi nga xam ne te siiw ñu jële ko ci saxaaba yi waaw comme hadith sayna euh, xabaab yi waaw ne minna man maata walam ya'kul min ajri shay'an wa minna man ayna'at lahu thamaratuhu fa huwa yahdibuha mu ne comme xadiis bii am na ci ñun ngoo xam ne dafa faatu lekkul ci mbirum dara ñu koy ñee waaye am na ci ñoo xam ne ah mbirum ñor na de payam génne ay meññeefam ba mu koy witt waaw mu ne kon bu du lool lool lan moo taxoon ñoom ñi ci bu doon ne ñoom ñoo yem fay lu tax moom ñoom ñu doon ñee te Seydina Abdurrahman ibn Awf looloo ko dal comme niñ ko gisee say waaw mu ne lii nag fa hada alladhi dhakarnahu huwa as-sawab wa huwa zahiru al-hadith lii ñu wax man imam an-Nawawi ci al-Minhaj sharh sahih imam Muslim ibn al-Hajjaj mooy li nga xam ne mooy liy dëgg mooy te mooy li feeñ ci hadith bi loolu lay wax waaw mu ne walam ya'ti hadithun sarihun sahihun yukhalifu hada amul benn hadith bu wér sarihun bayar naññe di wax ci mbir mii sahihun wér yu xaalifu di wuteeg hada lii nii xadis bi di wax waaw kon nag fa ta'ayyala hamluhu ala ma dhakarna kon nag muy ràññeeku ñu yenn xadis bi ci nii ma ko firee nii la te loolu mooy li fay mu ne waqad ixtaara al-qaadi Iyaad ma'na haaza alladii ma'na haaza alladii dhakarnaahu ba'da hikaayatihi fii tafsiirihi aqwaalan faasida <laughs> xam nga Imaam An-Nawawi li muy sarah saxi euh, imam muslim dafa sukkandikoo ci hadith euh, sarah surah yi jiitu yi kim ci njëkk gina jël nag mooy al imam al sarah hadith euh, imam muslim al bu imam an yu bëri moom léeg-léeg bu àndul mu wane ne moom àndul ak moom voilà mu ne <laughs> al imam an-nawawi mu ne kon nag eh, mu ne al imaam al qaadi Iyaad lii ma wax nii indi ko nii moom it noonu la ko indi woon ci lu jiitu woon toxal ko d'accord ne hadis bi lii lay dekk lii la lii la ginnaaw bi nga xam ne ci la ci la nettali ay bi muy saraa hadis bi ay wax yoo xamante ne faase dayu yàqu la jaruñoo bàyyi xel léegi nag mu lay sital wax yu yàqu yooyee mu ne minha bokk na ca ya nga xam ne al imaam Qaadi Iyaad kat cité na ko ta yu yàqu la moom ci boppam nee na loolu dëgëru li dëgër mooy lii imaam An-Nawawi te moom moo ko njëkkoon a wax voilà wax rahimahullah mu ne bokk na ci qawlu man za'ama anna hadha al-hadith laysa bi sahiha wala yajuzu an yanqusa thawabuhum bil ghanima thawabuhum bil ghanima am ñoo xam ne ñoom li ñu wax dañ ne non hadith bi wérul waaye loolu mooy la waaye parce que am nañ màng rek léegi ñoom fay nañ leen seen ñaari pay buñ ko xaajee ñetti xaaj seen pay ga ñaari jox nañ leen ko lool mooy la non non non xadis la ah. waaw te nag warul muy wàññi naan xaniima bi day wàññi seenu payor dara la wàññiwul <laughs> waaw kamaa lam yanqus sawaaba ahli badrin te comme ni nga xam ni man nga ba waa badar amoon est-ce que est-ce que est-ce que daa wàññi seenu pay wàññiwu ko kon te ñoom ñoo gën ci ñiy xare <laughs> waaw te woyu afdalu xaniima badar mooy li gën ci màng mu jëy jullit ma waaw te moom lañ njëkkaam waaw waaw <laughs> hein <laughs> léegi mu ne te ñii wax lii ñu teg ci ne wa za'ama ba'duhum haula anna aba hani humayd ibn hani rawihi majhul mu ne am na ci ñi wax lii wax jii ne te te sax en plus lii war na xadiis bi dëgërul euh, kenn ci càllal di abu hani humayd ibn hani moom majhul la kenn xamu ko eh, mais loolu loolu demewul noonu voilà loolu moom demewul noonu waaw <laughs> waaw loolu moom demewul noonu moom la imaamu al al nawawi rahimahullah nag après ni mu ko dajjee déggul <laughs> mu ne war a jaxul xadiis as-saabiq léegi nag ñu daal di euh, dëgëral euh, nootal xadiis bu njëkk bi ñu la wax sànq ne ki nga xamante ne nii euh, mujaahid bi bu delloo ki ki ga ki xare bu delloo day dellu bu demee xare ji day dellu ca la mu am ak payam waaye day ak la mu am ci ganiima ñu ne lii nag moom lañ nootal ci xadiis bi ah ndax moo gën a siiw ay góor ña ko nettali ñoo gën a siiw ña nekk càllale bi te ay ni la nekk alors que xadiis bi ci imaam muslim kese la nekk waaw bu seyna abdallah ibn amr bi imaamul nawawi mu ne rahimahullah bi mu ginnaaw bi mu waxee lii mu ne wa hada al qawlu batilun min wax jii neen la waaw du dara ci ay wàll fa la la ta'aruda baynahu wa bayna hada al hadith al mu ne ne en xadiis yi na Abdallah ibn Amr bi amul ay ay ay ay maamin ghaziyatin est-ce que dafa wuteeg xadiis bii di wax ne képp ku dellu xarekat bi bu daree day am la mu am ci euh, pay ak la mu am ci màng est-ce que dafa wuteeg moom mu ne nee wute wuñu mbëggante wuñu waaw fa inna boobu bi la wax noonu euh, euh, mujaahid bu bu bu delloo day delloo payam ak ganimaam la mu ci am mu ne loolu hadith boobu noonu lan la la wax. danga rek day dellu am payoor am am màng waaye waxul ne innal ghanimata tanqusul ajra am la waxula ne est màng moom mee pay ga am ak màng mam ne moom lay am est-ce leeral na la nan lay demee da koo waxula ne màng ma dëgg la dinañ seen pay mais nag comme que am nañ màng da wàññi loolu leeralu ko leeralu ko manoo ko cee waxu ko waaw te tamit waxul wala qaala ajruhu ka ajri man lam ya'lam yaxnam te waxul ne tamit këne eh, ak payam day mel ni payu ka nga xamante ne moom amul màng te woo ma tos kon nag xaalis bi loolu la dugg ci kon nag dafa nekk lu joyu lu général wa hada muqayyid xadiis bi nag dafa ñëw tënk bële wala muqayyad xadiis la boo xam daa ñëw dañ ko daa ñëw tënk wala muqayyid daa ñëw tënk li nga xam ne mooy li joyu la te loolu xam ne ala amu yutlaqu dañ koy bàyyi ci umumam ba mu gis loo xam ne day ñëw taxsiis ko daal di koy taqyid daal di koy tënk al mutlaq al muqayyad moo koy ci al aam al xaas <laughs> kay ñëpp xam nañ ko ci waa usul kon nag mu ne affaire bi loolu la hadith bee waxul duggul ci yëpp dana rek kii xare bu demee dellu amaale butin de guerre dina am butin de guerre am màngam waaye dina amaale payam hadith bi nag dañu leeral ne waaw dina ko am waaye pay ga ganima gi tax na pay ga war a am day wàññeeku mu ne loolu am na ana la moo ci wuute dafa wuute wuutewul bii daa leeral bële kon nag fa wajaba hamluhu alayhi li war ñooñu jël hadith sayna Abdullah ibn Amr bii daal li koy yente hadith boobee nga xam ne mooy hadith bi nekk ci sahihayni <laughs> yaa ngi gis al imam an-Nawawi kon nee benn wàllu woowu mooy li nga xam ne wax jooju dëgërul te baatil la neen la léegi nag mu ne wa amma qawlu kanta wax ji ñu wax ne Abu Hani majhul fa ghalatun fahish kantaa ñu ne Abu Haani moom majhul la kenn xamu ko mu ne lool ak def def la gu gu yiisa bal huwa thiqatun li am ba des ma ne ku dëgër la mashhuurun ku siiw la rawaa anhu Layth ibn Sa'd al imam Layth ibn di imam waa eh, ahlu Misr al Fahmi eh, rahmatullah ala al jami' wa Haywa sorora ci wa ibn Wahb Abdullah ibn Wahb wa xalaa'iq min al a'imma ay mbooloo yu bari ci yu mag yi jëlee nañ ci moom. wayat fii mu ne te doy na sëkk sax fii tawsiq ihtijaaju ihtijaaju muslimin bii fii sahih le fait que imam muslim indi ko ci sahih am di ko ci di ci sukkandikoo ci moom ci hadith moom la jaar loolu day loolu doy na waaw. wane wa amma qawlu innahu laysa bi sahihayn fa laysa laziman fi sihhati al-hadith qawluhu bi sahihayn wala fi ahadihima alhamdulillah mu ne Kantaa wax ji ñu wax ngir dàq hadith non non xadis bi new ci saa yu xëy mu ne mais fan moo am lëkkaale par force ñu ne lii obligatoire dafa war balaa xadis a wér il faut mu nekk saa yu xëy na loolu amul. waxuñu saxiixay ni mais benn ci ñoom sax manoo ne xadis bu nekkul ci benn ci ñoom ñaar wéru loo amul ñaata xadis ñoo wér tam xaaju ñoo nekk nekkuñ saxiixay ni <laughs> voilà kon nan lañ mën a wax voilà barka xadis bee mu ngi saxiixay ni bii ci sa imam muslim kese kon bii wérul man nga man nga boo ñëwee di di noonu mais wéerul quand même loolu doo ko mën a wax alors que ñu man leen a boole te al jamhu al awla min al ihmal loolu règle boole dalil yi boole hadith yi ba ndee mën naa nekk moo gën nga ñëw neenal benn yëkkati benn ci kaw beneen bi voilà te fii mën nañ leen a boole kon nag loolu lu ama am looloo léegi mu ne am amma qawluhum fi ghanimati Badr kanta li ñu wax naan ci màngum Badr mi nag waaw moo gën a rëy te ñooñu dañoo amoon màng ba pare am am pay te drap fi wàññeeku ne mu ne fa laysa fi ghanimati Badr nassun annahum law lam yaghnamu la kaana ajruhum ala qadri mu ne daa est daa am benn amul benn texte boo xam ne dafa wax ci màngu Badar mi ne bu ñu amul woon pay bu ñu amul woon euh, kii màng buñ gañewul woon keroog que seen pay day nekk comme ni seenu pay tollu noonu biñ gañee am màng ban teg sa ko wax amut <laughs> waaw waxat xanimoo faqat mooy <laughs> ñoom am nañu màng gese wa kawnum maghfurun lahum le fait que nag borom bi jéggal na leen mardiyan anhum daal di leen gërëm ah wa min ahlil janna boole leen ci waa ajjana la yalzamu an la takuna wara hadha martabatun ukhra hiya afdalu minha loolu c'est pas obligé que ne amul beneen martaba bu gën a rëy waa waa euh, fexe fexe ba fekke badara ah maa annahu shadidul fadl azimul qadr kene ku fekk badar ku ku magg ku rëy la ku tar ak la maggu ak dayo waaw xam nga loolu xam nga gisoon nañ xadiis Kaab ibn Maalik bi bu guddëm boobu ci ci bi baabu tawba bi muy wax keroog naan nit ñi wax badar gi wax badar Kaab ibn Maalik al-Ansaari radiyallahu anhu waaw naan badar naan badar mais man de li ma fekke mooy bi muy wax naan man yonent bay saa saa amul benn xare bu ma sa xare loolu fekke naa ko xanaa keroog Tabuk demul mam de ak badar badar te badar li tax deew ma mooy yonent bay saa saa waxul woon ñu dem am màng lañ doon jëli ba yonent ba suñu borom boole koo ki noonam fële waaw waxul woon nañ leen dem xare bi voilà te ña xawoon a yéex sax dala duñ loon xaar kon kooku taxul ñuy wax mu ne nit ñi nag ñu ngi tudd badar mais man fekke naa Aqaba te ku ma ne ku fekke woon badar fekke woo aqaba ne ma kaabum na Maalik ma ne ko waaw mu ne ma kaaj weccoo nga am darajaay ku fekke badar man ma am darajaay ku fekke aqaba nga ñàkk ko man nga am badar man ma ñàkk badar am aqaba ma bañ des ci aqaba ndax aqaba loolu la Imaam An-Nawawi bëgg a wax ne waaw badar rëy na rëy na rëy na rëy na rëy na badar daa am lu ko jiitu ah <laughs> badar am na lu jiitu badar waaw li tax badar mën a am ba ñu mën a jàmmaarloo kéefër yi yàlla mën a jàmmaarloo ko kufru daa am lu ko waral te loolu waa Aqaba est ñoom te waa Aqaba ñoom ñi ñuy màgg màgg màgg moo tax tabakaat yi bu ñu koy def ci biir saxaaba yi radiyallahu anhu ñi màgg moo ñu njëkk ñu njëkk dugg ci lislaam te am na ci ñoo xam ne ñoom ñoo xam ne fekkewuñ Badar ñoom Seydina Usmaan ibn Ma'mun fekkewul Badar moom lañ njëkk a denc waaw moom lañ njëkk a denc armeeru Médina yooyu yu siiw yooyu Baqi' moom lañ fa njëkk a denc kooku léegi kan moo ko ko ko gënee a wéy yore bi lay wax saxaaba yi seen tabaqaat yi ñu ci njëkk wuyu yonent bi alayhi salaam waa Badar c'est bien après après ñi nga xamante ne nii dañoo ñëw dem gàddaay Habasha ñooñu ñoo ëpp doole waa Badar kese tam fekk woo yooyu. moo tax loolu la imam Nawawi di wax ne waaw waa Badar lii moo la amul beneen martaba bu ko gën a rëy am na yeneen yu ko gën a rëy <laughs> mais bu dee rëy na tamit gën a loolu moo taxoon Seydina Ka'b ibn Malik ne woon man de fekkew ma Badar mais ku ma ne woon sama aqaba ya nga xam ne mooy ba mooy euh, euh, ba ñuy da ba Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di dajeeg ñoom ci aqabaat ah waaw fa baayaal karam. ansaar fi aqabaati rabbi as'al alayhim wa bil karam voilà boobu loolu mooy aqabaat yooyu